a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim <clears throat> wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu asheykhu abul mahaamidi asheykhu Ahmadul Xadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jam'i maa farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil muqaddima fi faslun fi tilaawati wa maa yata'allaqu biha wa faddalu qillataha bil fahmi min kathratiha bi ghayri fahmin idtain léegi nag Sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw bi ñu waxee xemmem loo ñu Alqur'aan jàngum Alqur'aan fexe di xam Alqur'aan fexe di xam la nga xam ne moo ci nekk te loolu la suñu boroom waxoon afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha waxati nañ ko fi fàttali nañ aaya boobu maintes fois lu bañ suñu boroom ne afala mu waay lan moo tere ba nit ñi yatadabbaruna ñuy settantal alquran alquran bi ma leen yónnee kon kooku daw loolu nit ñi alquran boroom bi tabaaraka wa taala tere sëriñ bi radiyallahu anhu di dawloo nit ñi alquran waaw mukk ndax loolu naan ay ay ay ay daanaka firi alquran kenn mënu koo firi <laughs> alors que mu ne la melo ya ci ne fexeel meloo noonu waaw lenn am na wax joo xam ne mooy wax ji nga xam ne mooy li jub alquran dëgg dëgg dëgg dëgg la mu doon ka ko wàcce moo ko xam dëgg dëgg dëgg dëgg muy borom bi tabaaraka wa bi nga xam ne moom la ko jaaree ci moom muy yonent bi alayhi salaam wàcce ko ci moom nga xam ne sayyidatu Aisha bañ ko laajee radiyallahu anha waaw taalib bi ndongoy saxaabu bi ñëw laaj ko lan muy lan moo nekkoon jikko yonent bi alayhi salaam mu ne ko da ngay yow di nga jàngal Qur'an mu ne ko waaw mu ne kaana xuluquhul Qur'an Allah Allah Allah li nga xam ne moo doon <coughs> moo doon ay jikkoom moom alayhi salaatu wassalaam mooy alquraan loolu moo tax nga dégg boroom xam-xam yi naan rahmatullah alayhi lenn ci ñoom naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo doon alquraan bi doon dox ci diggante biir nit ñi waaw ndax da koo melo woon da koo melo woon allahu akbar kon nag mu ngi noonu ne kon nag nañuy fexe dégg lii alquran wax afala yatadabbaruna alquran wala boog am ala man borom bi dafa koo wàcce boog ay xol yoo xam ne aqfaaluha dañ leen dañ a tëj ba tëj leen waaw kon nag nañu fexe xam téere boo bële waaw kon nag mu ne wafaddalu hein gënale nañu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi qillataha bil fahmi néewub jàng alquran boo xam ne day ànd ak xam la ca ne daal dina ñuy gënale qillataha bil fahmi mooy jàng alquran joo xam ne li jàng bariwul bu ànd ak compréhension mooy xam dégg la muy wax moom lañ gënale min kasratiha ci baril ko bi ghayri fahmi ci loo xam ne yow xamoo la ñuy wax ista'in saabu bu gaaree saa bu feeñee lii laa la doon wax ni sëriñ bi ne la ko leeral waaw mooy jàng ratatan googu moo taxoon xam nga doon naa la foofu ay benn jamono naan gis nga sëriñ bi radiyallahu li muy wax war naa tax ñu xoolaat comme ñun suñu façon njàng mi ñuy njàng mooy est-ce que li solo mooy ñu naan jàng nañ fa fanweeri kaamil wàcce nañ fa fanweeri kaamil yoo xam ne daanaka boo moytuwul bu bu dee àndul ak fa mu bu dee àndul ak di ci xalaat di xam la muy wax ma ne loolu jàngoon benn kaamil walla benn amma yatasaalun ba ci suuf bu ànd ak loolu moo ko gën moom la lay wax nii waaw wa faddalu boroom xam-xam yi gënale nañu killataha néewug jàng alquran bil fahmi bu ànd ak xam la muy wax waa léegi <laughs> xam la muy wax loolu du du man koo firi wala déet ndax képp koo xam ne xam na ne alquran di wax mooy mën na koo firi mooy am na ci daraja jum toll ci man koo firi ndax alquran firi alquran ay darajaat la du benn kii rek nga naan lii la jeex na déedéet alquran dafa am ay facettes yu bari waaw dafa am ay facettes yu bari ay façon mooy yoo xamante ne ni ku nekk ku nekk nag nit ku nekk fa la yàlla teg yow fa nga toll fa yàlla noo nee ngay dégg alquran waaw noo nekkul mukk selon borom bi tabaaraka wa taala moo tax moom moo jagoo loolu xam alquran gi nga xam ne mooy kàddug boromam amul ku ko ci fekk ndax moom mooy al al waahidul ahad al fardu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad waaw moom borom bi tabaaraka wa taala mooy kenn ki nga xam ne moom la ñépp aajowoo al fard mooy li kenn la kenn ñaareelu ko. alladi ki nga xam ne lam yàlla jurut kenn walam yuulat te kenn juru ko walam yakun lahu kufuwan ahad amul lenn mukk waaw ku nekk nag nang fa ci tollu fa nga toll ci ak sa borom talaara ko taala noonee boroom xam-xam yi ku nekk foofee ngay waxe te noonee ngay firee alquran ndax foofee nga toll fala la yàlla ubbee moo taxoon mu ne woon is kulluhum min lujji bahrihi xaraf waaw comme saalihu salaf ndax ku nekk la nga yor ba nit ñi di yéemu ci yow na le dara génnul alquran ji ci alquran ji la tànk te xam nga ne moos géej boo ci tànqee du danga koo wàññi am ah. du danga koo wàññi de tànqal mais nit bu ñëwee day foog ne fii kenn ma su fee jël toq loolu mooy alquran kon nag boroom xam-xam yi loolu lañ génnele radiyallahu anhu njàng mu néew lu mu néew néew néew hein bu ànd ak di xam la muy wax di comprendre la muy wax moom lañ gënale ci lu bari loo xam ne àndul ak moom waaw ndax xam-xam moo yemul ak dara xam waaw moo yemulal dara moo tax suñu boroom ne wa fahamnaha Sulaymaan ma daal di koy dégguloo xam loo ko sew sew ba ne kañ àtte ba keroog ba baayam àttee ba pare suñu boroom am lu mu ci wan Seydina Daawud alayhi salaam ndax lam àtte woon du lépp du du ne ak njuumte la de déedéet waaye la la nga xam ne moo gën a daj dëgg dëgg dëgg dëgg Seydina da Souleymane mi doom ji alayhi salaatu wassalaam moom la ko wan moom la ko déggloo te loolu nag comme li Seydina Ali wax radiyallahu anhu bañ ko laajee est-ce que Yonent bi alayhi salaam daa am lu mu leen beral mu ne déedéet beraluñu tus waaw képp ku la wax ci façon chiite yeeg. façon yi nga xamante ne chiites yeeg yooyu këne hein see euh, yonent bi saa saam daa am lu mu baral waa ahlu bayt du dëgg Seydina Ali ibn Abi Taalib lañ ko laaj mu ne loolu amul waaw mu ne loolu amul beraluñu dara xanaa ak dégg-dégg goo xamante ne nii ci diine ci alquran loo xamante ne nii yutihi llahu azza wa jalla rajulan fi alquran aw ma fi saxiifa waaw seydna abu juhayfa wahb ibn abdillah as-suwa'i al-kufi moo ko laajoon waaw radiyallahu taala anhu ndax moom saxaaba la woon waaye takkoo woon ak seydna ali ibn abi taalib daa bokkoon ci saxaaba yi tuut tànk yi mu laaj xam nga loolu dafa yàgg rumeur yooyu ay baatin bi baatin bi am na loo xam ne gaa yi dañ koo denc wala loo xam ne ñoom rek ko xam <laughs> mu ne xaaral <laughs> moom saxaaba la mooy ndongo la ci yonent bi saa saa mais ndaw bu ndaw la mais yonent bi saa saa bi muy génn àddina ñoom tuut moom tuut tànk la woon mais dafa takkoo woon ak Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu moom Seydina Abu Juhayfa nee na ba ma déggee ak yooyu daal boo tax de toute façon mu laaj nee na dañoo laaj Seydina Ali ibn Abi Talib am na ci riwaay yoo xam ne moom moo ko laaj man maa ko laaj ne leen mais hal indakum min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shay'un ba'da al ne ko ah ya amiral dama doon est-ce que daa am wal xadiisu qad rawaahu al imaam Abu Daawud ak ñoom it Tirmidi rahmatullah mu ne man damay lay laaj est daa am loo xamante ni moom lu nekk fi yéen ci wàllu xam-xam ak yooyu ginnaaw alquran bu leen yonent ba lay saa saam jagleel mu ne laa walladi falaqa al habba wa bara'a an nasama Allah Seydina Ali waat ne waat naa ci nga xam ne moo fel alxabba suuf si ba lii daldi ba ba pepp mën cee génne ak gàncax yi waaw wa bara an nasama mooy mu daldi bind daldi génne li nga xam ne mooy bakkan yi bind leen deful laawal ladi wat naa ne loolu amul foo ko déggee Abu Juhayfa ñu naan man Ali ak sama yooyu daay am nañ ñu dencal amul lu dul illaa fahmun lu dul xanaa ab dégg-dégg boo xam ne borom bi yutihi llaahu borom moo koy joxal rajulan góor bu ko soob fil qur'aani mu am ko ci alqur'aan waaw moo tax dégg-dégg yi day wute li yàlla lay jox a du tolloog du ne day tolloog li nga xam ne moom la jox bee waaw ku nekk nag la nga yor la sa gafaka moom ngay duggee marché waaw aw fi saxiifa wala rek li nekk ci saxiifa benn benn kayit boobu mu doon yor benn kayit boo xam ne moom la doon yor ne ko ci Eh, eh, eh, manuscrit bii li ci nekk këyit yii xultu nee na man Abu Juhayfa waxee lool ma ne ko waa léegi lan moo ci nekk <laughs> mu ne al aqla mooy diye yi ku faat ñii nan lañ koy nan lañ nan lañ koy faye ak yooyu diye yi muy joxe wa fikaakul asir ak ni nga xam ne mooy prisonniers yi nan lañ leen di libérer wala yuqtalu te du faat muslimun bépp jullit du ñu faat ab jullit bi kaafiri ndax ab yéefér lii de moo ci newoon lii la Seydina Ali ibn Abi Talib wax kon nag illaa fahmun bële moo ñu fi indi woon ak dégg-dégg kon nag mu ngi noonu kon jàng alquran gu néew ànd ku dégg-dégg moo gën ragtan ñu dul jeex joo xam ne duñ ne waa ji amu ci dara de mais dañ ne fii lu gën la ñuy wax voilà bële moo ko gën te loolu mënoo koo xam bu dee dañ la bul soril alquran wala yow bu ko jéem xam voilà wala xam ko mënu la nekk waaw